ash-Shaafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin salawaatullahi wa salaamuhu alayhi fi baabi ath-thalaathiin ba'da al-mi'a waan abi qataadata radiya allahu taala anhu annahu qaala qaala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam arru'ya as-saaliha wa fi riwaaya arru'ya al-hasanatu min allah wal hulmu min ash-shaytaan faman ra'a shay'an yakrahuhu falyanfus an shimalihi thalatha walyata'awwad min ash-shaytan fa innaha la tadurruhu muttafaqun alayhi an-nafs nafkhun latifun la riqa ma'ahu kon al-imam al-hafiz an-Nawawi rahimahullah mu ñëwaat fi ñu yemoon ba léegi ci téere bii di baabu ru'ya wa ma biha en garab gi chapitre bi wala buntu bi ci toolu nun ñi sell ñi radiyallahu bihim alhamdulillah wa ja'ala al-jinana al-'ula maskanahum wa ma'wahum ci suñu jotaay bi ñu génn nag mu ne woon wa an abi saidin alxudri radi allahu anhu annahu sami'a annabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul idaa ra'aa ahadukum ru'yaa yuhibbuhaa fa innamaa hiya min allahi ta'aalaa voilà <coughs> tey ñu war a gis xadiis bi nga xam ne moom bi ñu jóge waxoon nañ la bi ñu jóge ci la tàmbale woon doon wax ci aadaab yi tegginu bu ma gisee gént gu neex lan laay wax bu ma gisee gént gu safaanoo lan laay wax waxoon nañ la ne hadis eh, eh, bii di ñëw bu Seydina Abu Qatada bu Seydina Jaabir bi radiyallahu anhuma mook hadis Seydina Abu Sa'id bi dañu complémentaire ay complémentaire lañu mooy bii bu ci nekk day indi léeg-léeg loo xamante ne nii beneen bi indiwu ko waaw mais dajale woon nañ loolu lépp ci comme niñ ko gisoo woon ci waxu ni ko al imaam al hafiz Baht bi mu ci defoon ibn Hajar al-Asqalani ci jotaay bi ñu génn moo tax du ñu taxawaat ci côté yooyu comme niñ ko wax woon insha allahu taala sinon baamuwaat lu ñu waxoon ba pare lay doon kon hadith numéro huit cent quarante-deux mu ne wa an abi qatadata mu ngi jële ci ba léegi hadith ci buntu bii di indi koo xam ne dàkkantalam saxaaba boo xam ne moo doon bàyyi qataada na ñëw ci turam après radiyallahu anhu insha allah annahu qaala nee na qaala an-nabi mu ne qaala woon annabiyu kañu solo sallallahu alayhi wa sallam mu ne ar-ru'ya salihatu gént gi nga xam ne mooy gu baax wa fii riwaaya am na lu ñu ko soloowee ba léegi xadiis bi foofu dane ar-ru'ya al-hasanatu gént gi nga xam ne mooy gu saaliha mooy lu sell xasana mooy lu baax minallahi mu ngi tukkee ci yàlla mi nga xam ne moo kawite yéegul wal xulmu kanta ay cauchemar kanta ay <laughs> gént yoo xam ne da lay tiitloo mina shaytaan loolu moom ci shaytaani la jóge léegi nag kaay ma wax leen man rasulullah nu ngeen di def ku ci gis surtout bu mujj bi fa man ra képp ku gis ci yéen shay'an dara yakrahuhu boo xam ne ah bëggu ko de moo xam tiitloo na ko waaye daal yéemu ko dara waaw bu sañoon daal doonu ko woon gis loo xam ne daal bëggu ko falyam fus na daal di ëf an shimalihi ci càmmoñam salaasan ñetti yoon wal yata'awwaz te na sàkku boromam mu daal di koy musal min ash-shaytaan ci shaytaane fa innaha bu defee lii fa innaha géntam googu mu gis mu ñàng te bëggu ko xol mu googale laa tadru du ko du ko lool waaw muttafaqun alayhi mu ne lii de al imaamaani al buxaari ak al imaamu muslim abul xusayni rahmatullah alayhima nañu ko mu ne an nafsu mu ne am nafsu nag nafxun ak ëf la li muy tekki lay wax ca suuf latifun gu sew laar yi xamahu du ànd ak eh, du ànd ak eh, salive <coughs> waaw mooy ndox du ci génnaale ëf gu sew la waaw <coughs> léegi loolu da xam ne en fait dafa am ay riwaayaat hadis bii nii dafa am ay riwaayaat yoo xam ne yu wute lañu waaw ab ñëwee na ci falyam fuus comme fii ñu gis ah dane ar fal <coughs> bu gisee fa ma raasha yakrahu alhamdulillah mu ne falyam fuus dikke na noonu dinañ gis ne ñëw na fal yabusuq ah fal yooyu yëpp ñëw na dinañ ko gis léegi insha allahu taala léegi bo moo taxoon am na lu ci imaamul xaafis doon wax weesu boo xam ne bi ñuy gis bi muy shara xadiis imaamul Seydina Abu Sa'id al-Xudri taxawoon na ci mais bon euh, loolu <coughs> on va léegi kon kon kon laaj bu njëkk <coughs> jàngat mu njëkk muy taxriij bi fan ngay fekk xadiis bi ginnaaw ñi ak fan lañ ko indi ash-Shaykhaani ak est-ce que ñoom dong ñooy ñi nga xam ne ñoo ko solo euh, déedéet xadiis euh, bi al imaamu Maalik hmm? <clears throat> ibn anas imamu daaril hijrati indi na ko ci kitaabul jaami' baabun ah, kitaabul jaami' <clears throat> maa jaa'a fi ru'ya moom indi na ko foofu na ko noonu al imamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi alayhi damit daali na koy solo na ko noonu al imam abu daawud ak al imam at-tirmidhi ak al imam ibnu Maaja rahmatullah ala al-jamii al-imaam al-Buxaari yo ko indi ci <coughs> bërëb yu bari indi na ko ci kitaabu ta'biir baabu ru'ya min Allah indi na ko ci kitaabu bad'il xalqi baabu sifati iblis wa junuudi <coughs> alhamdulillah indi na ko ci kitaabu tibb ah indi na ko ci eh, kitaabu ta'biir ba léegi foofule kitaab baabu ru'ya saaliha juz'un min sittatin wa arba'iina juz'an min an-nubuwwa ak baabu man ra'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ak mu ngi noonu ak baabu al-hulmu min ash-shaytaan ak idhaa ra'aa maa yakrahu falaa yukhbir bihaa falaa yadhkuruhaa mooy dafa indi hadiis bi ci lu bari moom al-imaamu al-Buxaari rahimahullahu ta'aala kon ñu jël ci benn ah, ñu daal di ci jël benn alors ban la ñuy jël waay ban la ñaa jël <coughs> waaw dañ jël euh, kitaabu tibb <coughs> hein kitaabu tibb baabu nas fir euh, roqi fir fir fir fir fir ruqya an nas fir ruqya mu ne haddathana Xaalid ibn Maxlad al-imaam al-Buxaari Abu Abdillah mu ne nettali nañu Xaalid ibn Maxlad di Xaalid ibn Maxlad al-Qutwaani Abul Haytham al-Bajali rahimahullahu ta'aala al-Kuufi rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Sulaymaan mu ne ki ñu nettali mooy Sulaymaan di Sulaymaan ibn Bilaal al-Qurashi at-Taymi mawlaahum Abu Muhammad ñi ne Abu Ayyuub al-Madani rahimahullahu ta'aala Yahya ibn Sa'iid moo ko jëlee ci Yahya ibn Sa'id ibn Qays ibn Amr ibn Sahl ibn Tha'laba ibn al-Harith ibn Zayd ibn Tha'laba ibn Ghanm ibn Malik ibn an-Najjar mooy al-Ansari Abu Sa'id moom mooy Yahya ibn Sa'id al-Ansari sëriñ ñoom imaamu Malik rahmatullahi alayhi ak ñoom Sulayman ibn Bilal mi rahmatullahi ala al-jami' qala mu ne sami'tu Aba Salama mu ne man di dégg naa Abu Salama di Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala an ali Abdurrahman annahu qaal mu ne mu ne sami'tu aba qataadata yaqulu mu ne dégg naa abu qataada di àll abu qataada dàkkantalam la woon noonu nag la gën a siiwee waaye turam moo doon alxaaris ibn rib'i ah, ñii ne alxaaris ibn nu'maan ibn rib'i <coughs> ñii ne noo alxaaris ibn amr ibn rib'i waaye li gën a siiw mooy alxaaris ibn rib'i ibn balduma al ansaari radiyallahu ta'ala anhu abu qataada faarisu rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallama yaqulu nee na dégg naa kon Abu Salama mu naan sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama yaqul affaire da ngay xam ne xadiis bi daa am lu ko waral bu ñu gis riwaay yooyu nag Imaamul Buxaari indi na leen li tax abu lu tax Abu Qataada nettali xadiis bi dinañ ko gis ci riwaay Imaam Muslim yi inshaa Allah Imaamul Buxaari yi indi na ko. voilà mu ne a ruya min Allah mu ne dégg naa Abu Qataada mu ne est ce daa jëkk rek dégg ko noonu non moom ci boppam moo ñëw tiis benn affaire voilà wax ko Seyna Abu Qatada Seyna Abu Qatada nag ne ko man lii dama doon dal de lii di la dal man dama doon dal ba ma dégg yonent bay saa saa wax li kon mu ne kon dégg na Aba euh, sami'tu Aba Qatada kon mu ne moom dana dégg na Abu Salama sami'tu Aba Qatada da yaqul sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul ar-ru'ya min Allah wal hulmu min ash-shaytan fa idha ra'a ahadukum shay'an yakrahuhu falyanfif ah xiina yastayqid salaasa marrat walyataawaz min sharriha fa innaha la tadurruhu wa qaala abu salama wa in kuntu la ara ru'ya asqala alayya min aljabal fama huwa illa an sami'tu hadha alhadith fama ubaliha allah <laughs> voilà waaw <laughs> mooy ginnaaw bi mu waxee bon li ñu wax ni hadis bee wax ah <laughs> Euh, mooy mu ne ma man mu ne bu ñu waxee bon ar min allah mu ne leen saa nee na gént bu baax ah min allah gis nga fii dane ar-ru'ya rek tegu ci saaliha tegu ci xasana tegu ci yii waaye mu ne al min ash nag ci shaytaan lay jóge bu kenn ci yéen gisee loo xam ne bëggu ko nag na daal di falyanfus wala falyanfis hiina yastayqiz bu yeewoo salaasa marraat ñetti yoon le leeral na ci ban kii la waaye taawat sa mu ñaan borom bi mu musal ko min sharriha ci mbonuk lu ma gis gisoon nañ tey gini bi weesu fa innaha ndax loolu laa taduru du ko lor bu ko defee rek du ko lor la qaala abu salama sayna abu salama ibn abdurrahman radiyallahu anhuma mu ne wa in man de nekkoon naa koo xam ne bu la ara ru'ya asqal alayya min al jabal man dama doon gént gént yoo xam ne da doon diis ci man gën a diis montagne ci waaye bi ma déggee fa maa huwa nekkul ludul ne illaa an sami'tu hadha al haditha gis nga bi ma déggee hadith yi Seydina Abu Qatada wax ma ko way fa maa ubayyiha léegi ru'ya yooyu affaire yi léegi mu woyof ci man waaw waaw waaw non hadith yi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais mooy fat billahi fi ashifa'u ngi nekk waaw wax yu bi mooy fat shifa'u lima fi sudur la boo dam boo nekk fee dégg dem di seeti façon yoo xamante ne nii dañ lay nax ñoomin bu xaabakat yeeg maaman yi nga xam ne eh, masuñoo man puus <laughs> dañ lay ruiner képp waaw waaw wala nga ñëw toog di ko jéem a naan bon je vais prendre ça à euh, kii quoi waaw à la euh, avec une philosophie de da ngay doonoon da sonal sa bopp sa waay <laughs> alasta muslim aw alasti muslima yaa uxtay oh, ah aji incha waaw xanaa doom jullit kon ñëwul waaw Chifa jaa ngi nii laa wax cause marié bi yëpp fii koy fekk <laughs> waaw Zeyna Abu Xat <laughs> Abu Salama nee na waay man de bi ba Abu Qatada waxee hadis bii affaire yi doon diis ci man dina diis montagne waaye faaleetu ma ko tellement daa woy su ma yow say jàll ñëw jàll ko <laughs> sonn la tuma de voilà nii la bal imaamu al Bukhari indee fii indi na foo xam ne par kitaab ta'bir ar-ru'ya min Allah da koo tënk foofu waaw. Euh, Seydina Abu Salama da sami'tu Aba Qatada an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qaala ar min Allah wal hulmu min ash-shaytan ah léegi nag nañ ñëw ci imaamu Muslim mi nga xamante ne noonu la ko solowee comme ça nga gën gis li nga xamante ne mooy euh, en fait. Euh, <laughs> lan moo taxoon à à vrai ci lan la euh, Abu Qatada lu taxoon mu daal di wax xadiis bi lan moo ko indi waaw lan moo ko indi dëgg-dëgg waaw waaw xoola nañ jël riwaay bi nga xamante ne nii <laughs> dare euh, euh, ci kitaabu ru'ya yëpp xam nga imaam Muslim moom comme niñ ko àgg xamee day dajale affaire yi vingt-six soixante et un numéro vingt-six soixante et mille deux cent foofu mu ne haddathana Abu Bakr ibn Khallat al-Bahili wa Ahmad ibn Abdillah ibn al-Hakami ci ñaari sëriñam la ko jëlee mu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj Muhammad ibn Khallat mooy Muhammad ibn Khallat ibn Kathir al-Bahili Abu Bakr al-Basri rahimahullahu ta'ala al-Bahili wa Ahmad ibn Abdillah ibn al-Hakam ak Ahmad ibn Abdillah ibn al-Hakam ibn Farwa Abul Husayn al-Basri al-Hashimi al-Basri rahmatullahi alayhima ñoom qaala ñu ne ne haddathana Muhammad ibn Ja'far ñu jële ci Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali mawla Abu Abdillah al-Basri euh, euh, ginnawoon na siiw ci euh, Ghundar rahimahullahu ta'ala an xalaala mu ne haddathana nettali nañ Shu'ba suñu baay booy baay jiit leen di Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azyab Bistam al-Wasiti al-Basri amirul mu'minin rahimahullahu ta'ala an Abdi Rabbih ibn Sa'id mu jëlo ko ci abdi rabbihi ibn Sa'id muy abdi rabbihi ibn Sa'id ibn Qays ibn Amr al-Ansari an-Najjari al-Madani ñii ne al-Basri rahimahullahu ta'ala an Abi Salama moo ko jël Abu Salama gis nañ ko sànq rahimahullah qaala in kuntu la la la la la ura la ara ru'ya la ara ru'ya tumiru mu ne man dama nekkoon koo xam mais bu ma mësoon a gént damay feebar lool non gént moom dama doon feebar mooy du gént bu nax bu neex na bu doon bu neex la dan la ngay bu neex di la feebar ba mu ne man nekkoon naa koo xam ne bu mu mësoon a gént affaire yi damay feebar loolu qaala fa laqiitu aba qatada ma dajeek abu qatada quoi radiyallahu ta'ala anhu farisu rasulillah le cavalier du prophète sallallahu alayhi wasallam ma ne ko mais fa qaala ma ne wa ana kuntu la ara ru'ya fatum rodeni nee na bi ma ko waxee mooy ma nettali ko moom it mu ne ma wa ana man itam man mii Abu Qatada noonu laa meloon comme yow <laughs> kuntu ne woon naa jamono yonent saa salaam ndax Abu Salaam fekkewul yonent saa salaam waaw <laughs> doomu Seydina Abdurrahman ibn Awf ah, radiyallahu ta'ala anhu am bokk ci al ashara al mubashirin bil jannati waaw kii doomam la waaye fekkewul yonent saa salaam Abu Qatada ne ko wa ana gis nga man ni kuntu la ara ru'ya fatumriduni hatta sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul mu ne man loolu ma doon dal lii doon dal man gis nga gént yu ñaa ngi moo gisoon man damay feebar loo waaw non dama doon feebar loo man ba ni nga xam ne ci laay déggee dawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam yaqulu mu naan ar-ru'ya as-salihatu min Allah mu ne gént gu baax ci yàlla la alhamdulillah fa ida raa ahadukum maa yuhibbu fala yuhaddithu fala yuhaddith biha illa man yuhib ku gis lu baax gént gu baax bu ko nettali ku dul ko sopp loolu taxawoon nañ ci ci hadith sayna Abu Sa'id bi wees wa in raa maa yakrah falyatful gis nga waxoon nañ la ñëw na ci dina ñëw ci la yatful am na gisoon nañ fee falyanfus am na falyabsuq dinañ ci ñëwaat léegi insha allah falyatful anal yasaari yi na daal di tifli xam nga tafala mooy tifli <laughs> waaw an yasaar yi salaasan ñetti yoon wal yata'awwad billahi mais du tufli bu baax ah lii après moom la al imam Nawawi naan gis nga ñetti kàddu yi riwaay yi moo ci ñëw yàqul yabsuq ak li nga xam ne mooy yan foofu lii nag mu ne lii boo maywul damay ragal ne benn lay mooy moo tax mu tekkee ko fii nii ne mooy am mooy naf bi liñ ci jublu yee rek dañuy dafa am tajawuz tuuti que mooy ëf gi nga xam ne gu sew la mooy ëf raal ah, lu amaana muy loolu lañ ci jublu voilà an yes wal yata'awwaz te ne sàkku borom bi mu musal ko billahi na ñaan dem ci yàlla mu musal ko min min sharri shaytaani wa sharriha ci mbonuk shaytaan ak mbonuk géntu gu ñàng boobu mu gis wala yuhaddith biha ahadan fa innaha lan tadur te bu mu ko nettali kenn loolu moom du ko lor hmm? voilà kon am nañ fal yan fu ah ak fii ñu fal yat ful ah léegi fal yabsuq bi kaay xool Seydina al imaamu imaamu Bukhari indi na ko al imaamu Muslim ibn al Husayni rahimahullahu ta'ala wala nañ jël bu imaam al al Bukhari bi rahimahullahu ta'ala est-ce que nañ def noonu fal yabsuq bi xoolal <laughs> al imaam euh, al Buxaari ci kitaabu bad'il xalq baabu sifati iblis wa junuudihi wal iyaadu billah mu ne haddasanaa Abul Mughiira mu ne nettali na ñun imaam Abu Abdillah al Buxaari Abul Mughiira di Abdul Quddus ibn al Hajjaaj al Xawlaani Abul Mughiira ash-Shaami al-Himsi rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddasanaa al-Awzaa'i mu ne nettali nañu al-Awzaa'i di Abdurrahmaan ibn Amr ibn Abi Amr ash-Shaami ad-Dimashqi Abu Amr nekkoon euh, fële ca Beyrouth nekkoon ki nga xamante ne nii euh, euh, mooy xam boroom xam-xamu waa Sham qaala mu ne haddathani Yahya mu ne ki ma nettali man dong moo Yahya di Yahya ibn Abi Kathir Salih ibn al-Mutawakkil Abu Nasr ne Abu Ayyub ñi ne Abu Kathir rahimahullahu ta'ala moom fan la dëkkoon al-Basri al-Tatta'i mawlahum al-Basri al al-Yamami rahimahullahu ta'ala an Abdillah ibn Abi Qatada fii ci Abdallah ibn Abi Qatada muy doomu Seydina Abu Qatada ibn Abdillah ibn Abi Qatada al-Harith ibn Rib'i Abdallah nag war Abu Ibrahim ibn Abu Yahya al-Ansari al-Khazraji as-Salami ci mbokku imaamu Seydina Abu Qatada ak ñoom Seydina Jaabir ñoom ci Banu Salima lañ bokkoon an abiihi moom mu koy jële ci baayam muy Abdallah jële ko ci baayam an Nabi sallallahu alayhi wa sallam mu jëlee ko ci yore saa sam ha imaamu Bukhari ne taxawal ma di la beneen kàllale haddathani nettali na man dong Sulaymaan ibn Abdi Sulaymaan ibn Abdirrahman sama sëriñ di Sulaymaan ibn Abdirrahman ibn Iisa ibn Maymuun at-Tamiimiyu Abu Ayyuub ad-Dimashqiyu rahimahullahu ta'aala at-Tamiimiyu rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa al-Waliid mu ne gën nettal ma al-Waliid al-Waliid ibn Muslim al-Qurashiyu mawlaahum ash-Shaamiyu abu abu Abul Abbaas ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana al-Awzaa'i gis nañ ko sax qaala mu ne haddathani Yahya ibn Abi Kathir fële Yahya la waxoon haddathani Yahya fii mu ne Yahya ibn Abi Kathir ñëw ba ci uh, uh, turu baay ji qaala mu ne haddathani Abdullah ibn Abi Qatada fële bii jógoo ci Abu Salama comme ni riwaaya yi gisoon mais ci doomam boppam moom sayna Abu Qatada an abihi radiyallahu ta'ala anhu Abu Qatada qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ar-ru'ya salihatu min Allah wal hulmu min ash-shaytan fa idha halama ahadukum hulman yakhafuhu falyabsuq falyabsuq falyabsuq an yasaarihi walyata'awwad billahi min sharriha fa innaha la tadurru ma ne ru'ya gént gu baax yàlla la jóge kanta ay cauchemar ak yu ñàng yooyu moom gént yu raglu yooyu moom ci saytaane la waaw wa xalama bu géntee ci yéen gént gu ñàng ahadukum xolman <laughs> gént gu ñàng yaxaafu boo xam da koo ragal gént gu mu ragal ah fal yabsuq ay yasaarihi na daal di eh, eh, tifli mooy na ëf ëf gi eh, amaana loolu Imaam An-Nawawi wax mooy bii xam nga yabsuq ak yooyu day amaale lu ci génn tuuti yan foofu du amaale lu génn waaw même bu dee boroom xam-xam yi taxaw nañ ci di leeral affaire bi fa innaha ba pare mu daal an yasaar yi ci càmmoñam ba pare mu ñaan boroom bi mu daal di koy musal ci mbonu la mu gént fa innaha la taduru loolu noonu dara la ko dut lor waaw waaw bu mu jël rek boppam bi yëpp nag mu def ko ci yeewu nag àddinaam yàqu déedéet déedéet doxeel lii laa wax Abu Salama ko doon dal ba mu déggee mi di kamaab yonent bi alayhi salaam da koo nangoo jëfe waaw mu jeex tàkk léegi yëfi caaxaan yooyu yëpp di caaxaan iblis yooyu muy sonale di tiitaraate eh, ñi nga xamante ne mooy jullit ñi yooyu amuñu <laughs> ah. <laughs> waaw waaw <laughs> waaw kon mu ngi noonu waaw imaamu yi mu ne fa xaasiluhu thalathatu ci al minhaj mu ne kon riwaay yi yat am na yan am na yabsuq am na kon daal mën nañ ne lépp ñett la annahu jaa fal yanfus wal yabsuq wal wa aktharu riwayat fal mu ne nag li ëpp ci riwaay fal yanfus la waaw ah mu ne waqad sabaqa fi kitab at-tibb bayan al-farq bayna hadhihi mu ne boo demee ci kitab at-tibb romboon na ma leeral diggante bi am diggante kàddu yi wa man qaala innaha bi maanan ki yoo xam ne dane mais yi yëpp denn maanaa la quoi la ci yeneen saa bi mu ne wala àllal muraada ah amaana kon liñ ci jóg bil jamee ci yéeyi yii yëpp an nafs mooy nafs voilà bu woo nafxun latifun bila riq nga xam ne ëf gu sew lay doon boo xam ne du ànd ak eh, tiflit wala ndox wa yakunu taflu wal basku mahmulayni alayhi majazan mooy li ñu waxoon sànq te kon bu boobaa taflu bi ñu wax parce que taflu moom du loolu moom moom fokk am lu génnaale loolu ak al basku loolu day nekk loo xam ne dañ ko ci majaz la dañ ko waxe noonu léegi nag al imaamu Nawawi léegi ginnaaw lii kon lëkkaale moom suñu bunt mooy ak bunt bii di wax ci gént ak li nga xam ne moo lëkkaale moom mooy xadis bi day ñëw comme xadis yi ñu génnoon di ñu wax aadaab teggin yi nga xamante ne jullit bi loolu la war a doxal bu dee dafa gis loo xam ne da koy tiitloo waaw te mu xam ne mbir yi du ci du ci moom waaw ar-ru'ya as-saliha wala ar min Allah al-hasana bi as-saliha bi ar-ru'ya képp min Allah ci yàlla lu tukkee waaw moo da gis ne kon bu ne ar ru'ya joyal ko ci wàllu sharia xam nga ru'ya moo yëpp à vrai dire mooy lépp lépp gént moom mooy ru'ya mais comme li awal xaafis na xajar wax ne waaye sharia moo ko tënk ne ar day nekk lu baax mooy ci yàlla la jóge ba pare bu jël tuddel bu baaxul bi alxulm même bu dee ne alxulm day dugg ci biir ru'ya waaye loolu noonu la ko saaxibu shar'i eh, daal di doxale tege kon mooy boroom bi dañu xamal ne kon ar-ru'ya salihah min Allah waaw du ay ganaar yu neex nga lekk sa xel Abdullah daa dal képp que yow par force saa boo tëddee lu neex ngay jël mu ko la ko <laughs> ba pare jàpp ne voilà c'est ça c'est non min Allah la way <laughs> waaye cauchemar naan oh, man tay ba ma dajeeg diw moom laa xamoon ne doo yëpp ay kàcc la laa wax ma ne mina shaytaani laa wax loolu al-hulmu <laughs> cauchemar yeeg yu ñàngi mi na shaytaani la waaw <laughs> waaw léegi nag mu wax képp koo xam ne gis nga bu ñàng bi moom nan ngay def waaw fële waxoon nañu bu baax bi nooy def ak bu ñàng bi mais fii lan la yokk fii loo xam ne gisuñu ko woon fee ci xadiis sayna Abu Sa'id bi laa la jiw hmm? ndax dana dana woon fële wa idha ra'a ghayra mi maa fa inna min ash-shaytan bu dee daa gis ci xadiis Abu Sa'id lu wuteek bu baax boo xam da ko war bañ Eh, na xam ne loolu ci shaytaan la jóge fal yasta'in min sharriha nañaan borom musal ko ci mbonuk géntam googee wala yazkuruha li ahad ñaareelu teggin bu mu ko tuddal kenn fa innaha la fii nag lan la indi fa man ra'a shay'an yakrahu falyanfus an shimalihi salasa na ëf ñetti yoon ci càmmoñam loolu kon nga yokk ko ci wal yata'awwaz ñëwaan na ah loolu mooy fa innaha min ash-shaytan falyasta'iz min sharriha bale ci mbonu gént ga waaye fii nag mun nañu wal yata'awwaz min ash-shaytan waaw mu yokkal ñu ci shaytaane ci boppam moo tax teggin biñ koy dajale di koy maamul xaafis dajale oon nañ la dangay ngay mu da ci yàlla ci mbonuk la nga gént waaye ci mbonuk shaytaane waaw <laughs> boo defee yooyu yëpp nag fa innaha la tadurru ma ne gént googu du kolor kon mu ngi nii lii mooy lëkkaale moo daal di indi mooy paraat bi nga xam ne moom la borom bi ci eh, làmmeñu yonentam alayhi salaam jox jullit ñi parce que binduñu bàyyi nu noonu parce que bu ñu bàyyi woon noonu mais jinne yi kason yi mais mais mais faagaagal nañ ñu bu yàgg saytaane yi xajuñ xajuñ ci ñun mais borom bi tabaaraka wa taala moom daa bindul doomu aadama noonu wala kat karam naa bani aadama bàyyi ko noonu muy wëndëg mukk waaw waaw kon nag loolu lu am solo la lii nag mu def ko mu ne mu nekk protection boo xamante ne nii Euh, euh, euh, day tax jullit bi bu ci jàppee insha allahu taala yii yëpp gaa yi borom bi na ko ci muccal bu soobee yàlla waaw bu defee lii ko yonentam alay saa saab digal te xoolal lan nga ciy ñàkk lii non non charia dafa neex gis nga boo toppee njàngalam yonent saa saab dërëm doo ko doo ko génne doo riinewu te di wér mais boo toppee saa gaa yi nii façon nii di jaay le bâtimisme ay ñoom ñoo xam dara ak ma maaman yi nga xam ne ba léegi manuñu tus masuñu koo man ta duñu ko man wallahi waaw buxaabakat yeeg façon yooyu naan la ci alxuraan laay kii ndekete yoo waa ji xërëm man képp la waaw day kàcc dañuy lekk sa xaalis yàq sa pas-pas bu gën a gaaw waaw li waroon a am sa digganteeg sa borom ba pare doya dal sa njàngalem yoneen saa saa tax boo ko fi bàyyee di toppatoo leneen mooy sànk nga ko waaw ba pare nag nga am ci ay bàkkaar yu du métti yu métti te wér waaw gaa yi jël congé rek <laughs> waaw <laughs> waaw def loo benn mbir sawaay boo ko defee toog ba ci yàgg ñaan waa ji de tanen dañuy jekki rek affaire bi ñëwaat waaw <laughs> waaw kon al imaamu Nawawi ginnaaw lii mu ne ci al minhaj mu ne maanaahu mu ne maanaahu xadiis bi bi yoneen saa salaam ne kon gisoon nañ li ngay def mu ne fa innaha la taduru Ah, gisoon nañ ne ni ngay def yooyu ci hadis bee jarul ñu ci ñëwaat léegi maanaa bi fa inna la tadru taxawuñ ci wax mu ne ma anna allaha maanaahu maanaa anna allaha ta'ala ja'ala hadha sababan li salamatihi min makruhin yatarattabu alayha kama ja'ala as-sadaqata wiqayatan lil mali wa sababan li daf'i al-bala waaw fa yanbaghi an yujma'a li gisoon nañ ko bayna hadhihi riwayat wa ya'malu biha kullaha fa idaa ra'aa maa yakrahu nafasa an yasaarihi salaasan qaa'ilan a'uudu billahi mina shaytaani wa min sharrihaa walyatahawwal ilaa janbihi al-aaxar walyusalli rak'atayni fayakuunu qad 'amila bi jamii'i riwaayaat wa in iqtasara 'alaa ba'dihaa ajza'ahu fii daf'i dararihaa bi-idhnillahi ta'aalaa kamaa sarrahat bihi al-ahaadiith qaala al-qaadii côté bee gisoon nañ ko bi mu ne kama sarahat bihi al ahadis ba imaamul hafiz ibn hajar ne man de loolu laa gisul fi hadis yi leer <laughs> waxe li imam Nawawi wax <laughs> rahimahullah <laughs> mais kon maanaam anna allaha taala eh, mu ne anna allaha kër yàlla mi nga xam ne taala moo kaweta yéegudde daa def sababan waaw sabab li salaamatihi ngir waa ji nga xam ne moo gis cauchemar moo gis gént gu ñàng mu bañ cee mucc mu mu ak muccam min makruhin yatarattabu alayha boo xam ne man naa gàllu man naa jóge ci géntam gi ginnaaw ba mu géntee loo xam ne day ñëw ca gannaawam loo xam ne du neex du baax boroom bi daa def sabab ngir man koo jañ kama kenn ni nga xam ne jaala la defe as Euh, sarax wiqaayatan mu nekk lu lay fegal lu lay aar lil maali ci alal luy aar alal ji wa sababan waaye loo xam ne day aar li dafil balaa i day day sabab la ngir mën a jañ li nga xam ne mooy balaa mooy li nga xamante ne euh, mooy am nattu waaw xam nga booy saraxe comme yeneen saa sam xam ne mooy bariwaane musiba lu yena la dal yooyu man na koo fenq voilà kon loolu dafa am solo mu ne borom bi def loolu sabab nag moo def Euh, que nit ki bu defee yi yonent saa salaam wax teggin yi nga xam ne moom lañ gisoon loolu day waral que borom bi daal di koy jañal daal di koy jañal loolee. kon loolu gisoon nañ ko côté bii bi mu naan bi imaam Nawawi imaamul Haafiz Ibn Hajar moo doon toxal côté bii ne mooy doy kon nit ki day dajale yii yëpp après bon ba li ñu waxoon sànq mu ne man de fan la xaw ma fan la la man de gisuma ci benn hadis boo xam ne moom riwaayaat yi bu leeral ne dañuy. <laughs> kama sarraha bihi al ahadith waaw léegi kon mu ne qaala euh, euh, kon loolu la al imam an-Nawawi rahimahullahu taala daal di wax ci wàllu woowu léegi euh, al al al al al imaam al imaam al haafiz ibn Hajar rahimahullah kon gis nañ ne yeneen saa saam dafa tuddi affaire ar-ru'ya saaliha ci yenn riwaaya ar-ru'ya te yooyu mooy euh, yi ëpp ar-ru'ya saaliha am na ar-ru'ya saadiqa ñëwee tamit ci ar-ru'ya al waaye ñëw tamit ci ar-ru'ya tout waaw ñëwee ci yàlla fii ci ar-ru'ya tout court léegi ah, ah, ah, loolu fal yabshur wala fal yanshur na ko yëg léegi na ko <laughs> na ci bégg dara fal yan yastur na ko euh, tasaare mooy mais ca ñamu bëgg benn fal yastur na ko nëbb waaw mooy ña nga xamante ne nii mooy du ñu ñu baax wala ñoo xamante ne buñ ko ko waxee mu indi euh, ñu wax ko euh, loo xam ne du demee noonu ba pare mu ne ci yenn riwaay mu ne walaa yu wala bi biha bu dee bu baax la illa labiban aw habiba bu mu ko nettali dul ko xam ne ku am xel la ci mbiri ko xam gént aw habiba wala ab soppam koo xam ne mën na ko firil ni mu baaxe ah am na ci benn riwaay boo xam ne wala yaqussu ru'ya illa ala aalimin aw naasih bu mu nettali gént géntam nit ki bu géntee gént gu neex bu mu ko nettali lu dul koo xamante ne nii aalim ku ko xam la ku xam gént la aw naasih wala koo xam ne da koy laay biir mu ne qaala alqaadi Abu Bakr ibn al-Arabi mu ne alqaadi ibn al-Arabi Abu Bakr ibn al-Arabi al-Maliki nee na ah fa amma al-aalim léegi muy leeral entre labib habib alim ak naasih mu ne am amal alim kanta boroom xam-xam fa innahu yu'awwiluha lahu ala alxayri mahma amkana mu ne kooku moom mu ne kanta boroom xam-xam bi fa in moom da koy da koy tekkee ci loo xam ne moom tout temps gént boo ko waxee euh, te mu ragal yàlla xam tamit mbir yi dëgg-dëgg yeewu ci lu baax la la koy féetaleel mahma amkana fépp lu mu ko man rek wa amma an-naasih kanta ki nga xam ne moo lay laaye biir fa innahu yarshudu waaw ilaa maa yanfa'u wa yu'inuhu alayhi moom da koy guider daal di koy orienter ci loo xamante ne nii day jariñ waa ji waaye di ko dimbali mu dimbali le ci loole wa amma al-labib wa huwa al-aarif mu ne al-labib nag mooy ki xam dëgg dëgg bi ta'wilihi bi ta'wiliha ki xam nag lan la ñuy interpréter dëgg dëgg hadis ki gént gi fa innahu ya'lamuhu waaw bima yu'awwalu alayhi fi dhalika aw yaskut dina xam ah sa gént gi ci lan la jëm waaye bu gisee mu xaw a ñàng wala mu gis ne kiiwul wala xamu ko mu noppi waaw mu ne waa mal habib kanta ko sopp ki la sopp fa in arafa xayran fa qaala bu xamee yiw dina ko wax wa in jahala bu ko réer jahila aw shakka wala mu am sikki sàkka sakkatu day noppi qultu al-imam al-hafiz ibn hajar mu ne wal awla al-jam'u bayna riwayatay riwaay yépp mën nañ leen a boole fa inna al-labiba abara bihi 'an al-'alim mooy labib mooy borom xam-xam rek wal habibu abara bi an naas kanta mooy aalim bi la aalim bi lay woowe labit ci yenn riwaay yi feneen fi habib bi moom lay wax naasix bi rek mooy ki la sopp waaw <laughs> waaw kon euh, mu ngi noonee kon léegi nag mu ne wal xulmu min a shaytaan léegi côté boobu lañ war a taxaw tuuti waaw gisoon nañ ci euh, euh, hadith Seydina Abu Sa'id bi nan ngay def waaw nan ngay def léegi nag mu des côté bii wal hulmu mina shaytaan